baada audu billahi min alsheytaani alrajim allahu yaclamu maa taxmilu kullu unsa wa maa tagiidu alarxaamu wa maa tasdaad wa kullu sheyin cindahu bi miqdaar suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom ñetteel bi <coughs> mu ne allahu boroom bi tabaaraka wa taala ya'lamu mooy ki xam dëgg-dëgg maa taxmilu kullu unsa li nga xam ne bépp jigéen jigéen ci li nga xamante ne ni mooy ci nit ñi waaye ci njaay àll yeeg rab yi yépp la mu ëmb borom bi tabaaraka wa taala moo ko xam <coughs> wa ma taghidul arham ak li nga xamante ne nii mooy wàññeeku ci mbuumu jurukaay ca biiru soxna ya la cay wàññeeku wa ma ak li nga xam ne moo ci yokku wa kullu shay'in te lépp lu ne rek indahu fa moom boroom bi tabaaraka wa <clears throat> bi miqdaarin ci lu mu natt la loo xam ne ci ak natt lu mu natt la de loolu nag borom xam-xami rahmatullahi alayhim ay <clears throat> li mu wax ne maa taxmilu kullu unsa wa ma taghid wa ma taghid booboo dañ cee wute am nañu wax comme li ñu wax léegi mooy lépp loo xam ne day wàññeeku ci li nga xam ne mooy biiru soxna yi seen buumu jurukaay ya ñam ñu ne mooy li nga xamante ne doom ji nga xamante ne nii moom day juddu laata àppam bi nga xam ne àpp bi gën siiw muy li nga xamante ne mooy juróom-ñeenti weer mooy doom joo xam ne prématuré la mooy ne dafa juddu laata muy mat juróom-ñeenti weer lool la borom bi tabaaraka wa di wax naan wa ma taghidul arham <coughs> li nga xam ne mooy wàññeeku di génn ca si mbuumu jurukaay ya laata muy mat seen ab wama tasdaad waaye it moo xam li nga xam ne moo yokk ci juróom-ñeenti weer yoo yële ñi nga xam ne ñoom seenu ëmb dafa dem ba mat lu loo xamante ne comme fukki weer walla ay am na sax ñoo xam ne dañ leen ëmb ba ñaari at yooyu yëpp ñu ne lool du ci yokk loolu borom bi tabaaraka wa taala mooy ki ko xam am na ñeneen ñu ne noonoo lii xayd yi lay wax mooy mbërëg yi nga xamante ne nii moom la soxna yar ah, <coughs> diw gis boo xamante ne nii moom lañuy gis seen mbërëg yi ñu ne la nga xam ne moo ciy wàññeeku ak la ciy yokku <coughs> loolu la loolu la ci borom bi tabaaraka wa jublu mooy dareet ji kañ lay dog ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne dafa nekk koo xamante ne nii dafa gis mbërëgëm nga xamante ne nii man naa teel a ñëw man naa teel génn daal loolu di génn mooy mu wàññeeku wala mu yokk loolu borom bee ko xam am ñu ne noonoo mooy ki nga xam ne mooy ndaw si nga xam ne dafa ëmb <coughs> nga xamante ne nii mooy liy yokku ci li nga xam ne maa taridul arham mooy dagg gi nga xamante ne nii moom la mbërëg yi di dagg bu dee ndaw si dafa ëmb wama tazdad mooy li nga xamante mooy génn bu bu Rusini ñu ne loolu la la la yooyu nag am nay wax yu bari waaye daal mbir mi daal mooy wama taxi ma wama taxidul arham mooy liy wàññeeku ci li nga xamante ne nii mooy mooy ci mbiir mbuuru <coughs> mbuusu jurukaay ya wama tasdaad ak li ciy yokk wa indahu loolu daal boroom bi loolu lim ciy bëgg a wax lépp li nga xam ne moo nekk ci li nga xam ne mooy biirum jurukaay la ca ne ak àppam nan lay tollu lay def dina wàññeeku wala dina ëpp loolu lépp borom bi tabaaraka wa taala moo ko xam mu ne aalimul ghaybi moom moomu de mooy ki nga xam ne mooy aji xamaakoon bi kumpa mooy ki ko xam dëgg-dëgg wa ak li na fàng alkabiiru mooy ki rëy almutaal mooy ki nga xamante ne nii kawe na te na li nga xamante ne nii moom la ko yéefér yi noom di bokkaaleel mu ne nag sawaa'un minkum mu ne sawaa'un minkum moo yem ci yéen yéefér yi waaye it nit ñépp man asarral qawla képp ki nga xamante ne nii mooy ay waxam da koy xuumtoo di ko wax ci secret waman jahara bi ak ki nga xam ne dafa taxaw ci buntu marché bi yorub haut-parleur wax ko ca kaw wom ñooñu ñoo yem ci borom bi tabaraka wa taala mooy ka nekk ci mbàjjam ci lëndëm goo xam ne gu këriis la ca quatre heures du matin nekk ca mbàjjam moom kese foo xam ne moom rek fa dëkk xam lu muy wax nga xam ne daanaka moom sax xawu koo dégg kooku ak ki nga xam ne daa taxaw ci buntu marché bi yoru haut-parleur di yuuxu da wax ci kaw ñoo borom bi tabaaraka wa taala ñaar yooyu ñoo yem képp ci moom ndax borom bi espace ak temps loolu da ko rul mooy ne loolu noonu du ci dara mooy kenn manu la ne bon ki taxaw nag ci marché bi quoi di yuuxu nag kooku nag li gën a dégg dañ naan la déedéet déet loolu lépp benn la ci moom moo tax mu ne waman huwa mustafin bil layl mu ne borom bi tabaaraka taala moo yemit ki nga xamante ne nii mustaxfim bil lay day nëbbatu ci guddi yi di am lu muy def wasaar wasaaribum bin nahaar ek ki ne fang ci bëccëg gi nekk ci digg tali bi wala ci digg marché yi ñépp di ko gis kooku moom mook ki nga xam ne daa nekk ca lëndëm ga ku kenn gisul muy nëbbatu kooku de moom moom ak moom moom ci borom bi tabaaraka wa ñoo ci yam képp mooy nit ki la muy def di ko nëbb ak la muy def di ko feeñal ca borom bi tabaaraka wa moo yem dara nëbbuwul ci moom mu ne la huuta ñeel na ko moom borom boobale muaqibatun ay malaaka yoo xam ne moom la yebal ci yéen ñuy aawonte min bayni yadayhi wa min xalfi nekk ci nga xamante ne nii ci kanamu jaam bi ak ci ginnaaw mooy ñoo ko wër daal yahfazunahu di ko aar min amrillahi ci ndigalu borom bi tabaraka wa taala ak nam nammam la defal doomu aadama yi ñaari ay malaaka yoo xamante ne ñoo koy aar ñii nag wute nañoo kiraaman kaatibiin yi mooy malaaka yi dañoo bari ay xeet am nga waxoon nañu kiraaman kaatibiin ya'lamuuna maa taf'aluun suñu boroom waxoon nañu ca suuratul mutaffifiin nes kiraaman kaatibiin malaaka yoo xam ne kiraaman noodu mutaffifiin kaatibiina ñoom ñu xam li nga xamante ne dañuy bind ya'lamuuna maa ñoom xam nañu maa taf'aluuna li ngeen di jëf loolu nag mooy ñooñu wute na ñoom ñii ñoom ngir aar doomu bi la moo tax suñu yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax xadiis boo xamante ne ngi mu bu mawlaana Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu wa arda mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na yataaqabuuna fiikum malaa'ikatun bil-layli wa malaa'ikatun bin-nahaar mu ne yataaqabuuna comme laaya bii rek Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañu leeral ne day awantu ci yéen mooy bu ñuy ñëwee ñee di dem fiikum ci yéen jaam yi malaa'ikatun ay malaaka yoo xam ne bil-layli ci guddi gi wa malaa'ikatun ak yeneeni malaaka yoo xam ne bin-nahaari ci bëccëg gi de wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr léegi nag ñu ngay daje fi nga xamante ne mooy salaatul fajri ca la ñenn ñi ñoom di jël ci seen service ñenn ñi pare wa salaatul asri fekk bu ñee di pare seen service ñi nga xam ne ñoo war a fanaanoog jaam bi ñoom asr tàkkusaan la ñuy ñëw ba fajar léegi nag ña war a ñëwaat ñooñu nag ña war a ñëw jërë relevé liñ naan daal relevé woon li nga xamante ni nii relevé ñi fi newoon daal li leen aw ñooñu ñooy ginnaaw gi ci la ñuy yéege dem ci seen borom tabaaraka wa taala mu leen di laaj ne leen ta moo leen gën a xam lim leen laaj naan leen moo na ngeen bàyyee sama jaam ya ma leen sàmmloon ñu naan ñun de bàyyi naa leen ñii mooy ñoo xam ne julli lañ leen de doon tey julli mu ne ñoom ne taraknaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun suñu borom tabaaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ñu leeral mu ne malaaka yooyu ne seen salaam yi ñu laaj yow borom bi bàyyi nañ leen ñuy julli ndax lan te tàkkusaan ba ñuy ba ñii di ñëw ñii di dem dañ doon julli ndax heure tàkkusaan la waaye it wa ataynahum wa hum yusalluun ñoom bañ doon jël ci seen service ca tàkkusaan dañ leen a fekk ñuy julli ca fajar ba ñuy dem ñeneen ñi di ñëw dañoo fekk ñuy julli kon loolu rek la borom bi tabaaraka wa taala di wax fii mu ne nag inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala la yughayyiru nekku fi di changer soppi maa la nga xamante ne nekk na bi qawmin ci ay nit hatta lu dul nit ñoo ñële yughayyiru ñu dal di soppi maa bi anfusihim la ne ci seen biir kon nag mbir maa ngoongu borom bi tabaaraka wa loolu mooy lan ku képp nit da mooy li borof daan ndimbal dafay ca fekk loxoy borom tabaaraka wa taala de nee duma soppi la nekk ci ay nit ak mbonte bu lawee ci xeet waaye ak lu yées ak yaafuus ak tamit ba nekk ci yoo xam ne ay mooy yàlla la nan ngeen di def ah da ngeen di fexe mu soppeeku manu ngeen a toog rek ku nekk nekk ci mel ni daal ay fataliste daal ñoo xamante ne dañ naan daal mbir mi ñu ci dara daal mbir mi nii la mujj dem ku nekk nag toog jàpp ne moom bu toogee néegam daal def lu ko neex après daal woo ci pénc mi def lu ko neex bu duggee néegam julli ñaa quelques rakkaam yi nga xam ne nee na da leen di paqueté di leen fay en gros te amul ci diine amul ci l'islam rek inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala laa yughayyiru moom de du soppi maa la nekk bi qawmin ci ay nit loo xam ne luñ bëgg mu deñ la te rafetul ci ay ay moy ay moy yàlla ay bokkaale loolu lële fokk ñu jóg ci la ah vang ñu jóg ci de hatta yughayyiru lu dul ñoom ñu soppi maa bi anfusihim la nekk ci seen biir soppiwu doxalin xam ne ñun lii ñu nekke baaxul léegi nag mbir yi mooy nañu soppi topp li nga xamante ne mooy xéewal yi nga xam ne moom mooy jaamu suñu boroom tabaaraka wa taala suñu boroom ne wa idha arada allahu bi qawmin su'an fala maradda la mu ne wa idha arada mu ne boroom bi tabaaraka wa taala de bu nammee bi qawmin ci ay ñoñ su'an mbugal fala maradda la amul kenn ku ko mën a jañ kenn koo xam ne man naa fexe ba lor googale borom bi tabaaraka wa nammal ñoo ñëla leen dal lool manu la ne walahum te wama lahum min dunihi min wal te amul kenn koo xamante ne nii mooy mëngoo seeni mbir ba pare daal di leen daal aar daal dana mbir yii moom borom bi tabaaraka bëgg muy musiba gii mu leen nar a teg muy mbugal mii ñoo xam ne ñoo koy ñooy leen dépp nekk seeni parando daal di leen koy jañal lool man da ne mu ne huwa alladhi borom boobu mooy ki nga xamante ne yuraykumul barqa moo leen di wan melax yi xawfan muy tiitloo ñenn ñi surtout ñi nga xam ne dañoo nekk ci tukki mu jekki ne ray waaye ñi nga xamante ne nii ñoom ndox mi bu baree ñu am problème comme ñun mbokki Dakar nga xamante ne cay bu tuuti rek yépp taa léegi nag nga xam ne nag da ngay kon wa moom borom boobu mooy ki nga xamante ne yuraykumul barqa moo leen di wan li nga xam ne mooy mooy melax yi de taw ba ware wàcc xaw fan muy tiital ñenn ñi watamaan waaye di xem moom loo ñenn ñi xam nga ne moo baykat bi ne bawol di xaar ndox bu déggee rek bu gisee li nga xam ne mooy melax mi moom day nekk koo xam ne ku xem même taw ba la de waaye ka ne Dakar tanaan hee bu wisee sama kër gi yëpp taa ci ndox laay dëkke waay waaye fu ma koy waxati suñu égout yi baaxul fii canalisation bu baaxul amu fi bu baax amu fi xam nga ne ko mos xaw fan dugg na ko tiitaange dugg na ko ne wayun chewa sahaba thiqal te borom bi mooy mooy moo moom moom mooy moom mooy moom mooy defar dal di nekk koo xam ne mooy bind daal di yónne as moo leen bind muy niir yi nga xam ne athiqal daal di dis